mais boo ko gëmul gëmoo voilà sa pas-pas yàqil sa ngëm-ngëm ci ñoo xamante ne nii dañ lay ronger dañuy yàq taf sa ngëm yàlla la ñuy def wal iyaazu billah kon nag yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne allahumma isa eh borom inni a'udhu bika min sharri sam'i maa ngi lay ñaan nga musal ma ah ah ci mbonuk li nga xamante ne mooy sama dégg loolu bala ñu jàll mooy tamit yow nit ci taar sëriñ bi jàngalekat bi bu la taalibe di këlee wala koo xam ne sax sa mbokku euh, euh, daara la euh, mais mu yaakaar ci laaj la nga jox ko ay musluwaay ngal la waaye nang ko jox li sax ci alquran ak sunna waaw jox ko loolu il faut ñu roy yonent may saa saam ci yooyu quoi joxewul woon yi ngir zéro mais ñëw naan waa sëriñ diw nag ñeewoon na boole ci ñàngam nàngam ma ne loolu lépp neew ma baaxul ah parce que bu dee alxuraan la ne la boo jëlee euh, saar sàngam wala aaya sàngam nga daal di ci kii euh, wax ko xaw ma ñetti yoon wala ñaati yoon loolu baax na mais loolu ma ne loolu mënula dëgg la kàddu yàlla la waaye formulation bi tëggin bi loolu bu saxut ci alxuraan waxuñ la ne baaxul waaye nañuy privilégier li wàcc ci alxuraan ak sunna surtout yi yoon saa jàngale ci kaa yu mel noonu doo gis lu ko gën waaw doo gis lu ko gën kon loolu lu am am solo la quoi kon allahumma yesa borom inni a'udhu bika min sharri sam'i léegi waxoon nañ loolu nañ ci ñëw waa lan mooy loolu lan mooy yàlla yàlla nag ma musal ci sa mbonu sama dégg mooy lépp lu yàlla xaraamal nga koy dégg yàlla yàlla yàlla nag ma musal ci lépp loo xaraamal ma war koo dégg ma koy dégg loolu la yàlla na bu mu am waaw allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i jëw waaw kacc nar rabase waate ci ay kaddu yooyu yëpp yàlla na bul def waaye di gën a ñaaw mooy eh, di déglu foo xam ne ay shirkiyaat kese lañ fay wax ay shirk ay bokkaale yàlla ak tamit di dal ci li nga xamante ne mooy xaqu borom bi waaw ak tamit di di ñaawe ci xaqu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak nit ñu baax rek awliyaa yi rawatina ñu gën a màgg ci ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu yàlla nag borom bi nga musal ma ci may déglu sama bat nopp bii di déglu yi nga xam ne da koo tere te waaw ñoom son yeeg waaw caaxaan yooyu nga xamante ne moo fees dell waaw nga xam ne laaj naa la ba nit koo gis ku dajale ah bëgg musique ak bëgg alquran bu mag sëkk amul dinañ ko wax nag ku nekk mën naa taxaw ne ah non non non si si si lii da wax lu la neex waaw bés nga bés boo kooku boo ko tegee onde yi nga xam ne da ngay jàll ay kii euh, di di bés di kii buy seet foo xam ne musique fa ne ba romb ci alquran bi xam ne bu alquran bi fii la day gaaw bés ko bu baax boo xam ne du fa mas a cañ parce que léeg-léeg bu fa cañee di fa jógewaat di jàll day xaw a travailler conscience am waaw non non yëfi caaxaan la quoi waaw. waaw lahuwal xadiis boobu imaam ibnu Mas'ud ñoom ibnu Umar doon wax imaam ibnu Mas'ud di waat ne mooy mooy mooy mooy mi waaw waaw wa minal naasi man yashtari lahuwal xadiis waaw am na ci nit ñi ñoo xam dañuy jàng dañuy jënd mooy jëndkatu band yi ah, temps fekk ndeysaan band yi ak son yi ñoo xam léegi ay playlist la waaw ay ay Spotify nga ñëw fay abonné di déglu yoo xam ne ay son kese la yaag ñi doon jënd so bande yi yéene yépp CD yi yooyu weesu na léegi Spotify yi nga jël <laughs> di ci lagay <laughs> loolu yooyu yëpp yu bon la voilà kon loolu yàlla na bu yàlla sama nopp bii bu ma ko jël di ci déglu yoo xamante ne neexu la waaw waaw shirkiyaat yi nag ñoo gën a garaaw moom waaw bokkaale yeeg jiwaate yeeg yooyu ñoom ñoo yi nga xam ne ñooy ñoom boxtalu mbon waaw ak yëdduwaate yeeg waaw foog na yow daal lépp lu xew ci àddina bi wala da nga koo war a xam waaw di espionné waateeg mooy nopp boobu xam nañ gis ci kanam yi ñuy tere kii def loolu yeneen saa salaam wax ne dañuy jël bettax la ñuy tàngal yawmal qiyaam bam tàng jël ñu sotti ko ci nopp yi waaw ndax da doon déglu loo xam ne kenn dégluwulu ko waaw kay kon yooyu yëpp nag borom bi yàlla na nga musal ci sa mbonuk sama nopp ah mu ne wa min sharri waaye it ci manuk da xam ne moo mën a tukkee ci sama gis ba yàlla na bu ma dégg bu ma gis loo xamante ne nii da ko gërëmoo ko waaw awra yi nga wax nañ ko nëbb yàlla na borom bi nga may ma ba sama bët bii bu mu tegu ci awra yi te léegi àddina bi loolu kese la olympiades yi jeux olympiques yow góor a jigéen a ci yem boo koy seetaan lan ngay teg sa bët yow naka ngay ñaani ñaan mel yàlla mu musal la ci yooyu te tout le temps yaa ngi branché wu ci yooyu waaw mooy façon sport yépp nag seetal waaw yi nga xam ne gars yi daa mel ni kenn ñemewu koo tuddoo waaw <laughs> mais li affaire yi c'est normal c'est comme ça c'est bon mais même buñ la nee du dëgg-dëgg le léeg duñ ne affaire bi ci boppam moo baaxul mais condition nañ koy defee daa baaxul yow nan ngay man a seetaan ay jigéen ñoo xam ne natation la ñuy def yow gën a góor nga même jigéen sax amul droit di seetaan yooyu ak mbokk jigéenam mu koy xool mun koo xamante ne ay ay maillot de bain la sol di di di di di di amul ci droit jigéen gi yàlla tere nga naan ma góor gi yow li la borom bi waxoon suratul nur yaa ayyuhal ladina qul yow yaa sa sam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim waxal jullit ñuy sadd seenu fas xef yow sadd nga sa xef yow waaw jigéen jii ay ay ay ay ay natation même wala ki nga xam ne athlétisme lay def nga toog foo yëpp nekk ci bideeg dënd beeg yëpp ak lépp sol lu gàtt yow nga toog ne ko cinquante naan allez allez-y ah, ah la champion la ah, la way ma ne sa waay loolu diine la loolu baax na doo bàyyi tàcc walla iyaazu billaah waaw kon lu daal yoneen saa naan naan saxaabu bi te bi mu ko waxee la ko jox ñëpp wa a'udhu bika min sharri basari maa ngi lay ñaan ci mbonu lay jóge ci sama gis lépp loo xaraamal yal na borom bi bu ci sama bët teg waaw léegi yow nga jë di nga yow ci yooyu ngay dëkk képp ku dëkk ci yooyu ci loolu nga dëkk xatta góor ñi même football seen kaw koy mag waaw boo ci tegee ray taageeg ak yeneen ak yeneen ak yeneen jaxasoo yeeg ak yàq taa yeeg ak leneen ak yeneen ñu ne la léegi lii dara new ci doo bàyyi wax lu amul waaw yoo xam ne daay ci sàmmoon teg dara luy tax mu tane wala kon bàyyi ñeme yàlla wa min sharri basari waaw ak tamit di nekk di eh, eh, ñëw kër jàmbur jël sa bët daaj ko ngir loo xam ne boo demee looy nettali loolu bokk na ci mbonu gis waaw boo duggee këru jàmbur yàlla lépp lum la fa wan loo xam ne bëggul woon ku ko gis c'est pour nattu la li yab lu wax ngir xool est-ce que man ngaa téye sa bët ak sa bak ak sa nopp ak sa ci eh, sa làmmiñ wala déet waaw na nga dem feneen nag ah, ah man de kër diw laa jóge wuyu cër gi eh, ndaw kasara wala yaazu billah nangam ak ah, loolu yow yaa ngi def lu xaram muslul yàlla mu musal la ci sa manub gis waaw waaw wala yaazu billah wala yaazu billah waaw toog tiim télé bi di seetaan jigéen boo xamante ne mooy mooy mooy présentatrice journal bi xam ne non seulement karaw gu bu duggee dënn beeg ndax yooyu yëpp ñoom yëpp dañ leen koy defal ngir ñu gën a mën a attirer tamit les spectateurs ndax am na ñoo xam ne ndaw su rafet rek tax na la leen a ne ci journal saa su ne waaw wal iyaazu billah boo xam ne bu rafle léegi ñu ne la yow léegi mbon boobu yonent saa sànni la muslu ci yow nga koy def. bu ñëwee ah non moom elle est talentueuse quoi non femme moom rek laa seetaan saa yi toppal nee nga naan ngay sàcc bànneex guddeeg bëccëg xam ne dafa xaram ci xam ne yoon saa dana loon muslul min sharri wa min sharri basari sama mbonu gis waaw walla iyaazu billah waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel <laughs> yal naa yal na nga ma musal ba may gis loo xamante ne di xool loo xamante ne nii di xool di xool parce que gis léeg-léeg nga gis gis moo tax l'islam jàppaloo gis gu goo xam ne da ngaa génn rek gis lu du noonu yooyu mano mais xool xool moom mooy waa ji moo ko dirigé waaw kay ni lii la bëgg di ko xool waaw waaw yow nekk di seetaan ay film yoo xam ne gars ay ay affaire lu xaraam jafe lañuy ñuy waxtaanee ay amour kii nangama kii léeg-léeg sax ñu fóonante teg ci sëy teg ci lu nekk bu ñuy wax ngay tourner tourner loo nga fi caaxaan yooyu mooy lan nga bëgg ci passé sa vie ba pare alors que de saa sam la woon ñaanal yàlla mu musul la ci sa mborub gis waaw walla iyaazu billaah ñun léegi suñu monde bi dafa sang faa ñoo jambaañoo quoi ba pare nag bu kenn wax <laughs> ay way man de maa wax ba mu neex ma ay way ma ne maa wax ba mu neex ma si ça choque que ça choque choque ba cent fois parce que waxu yoneen saa sallam bu dee ça choque moom dina leen yàgg a choqué insha allah man moom dinaa ko yàgg di wax ngeen di choqué wu waaw yàlla na ngeen choqué wu waaw bu dee ça choque waaye kay <laughs> daal dañuy toog rek bëgg affaire yi daal ñuy raay gannaaw noonu waaw diine ji ne mu bari <laughs> non diine ji ne bare nangam ak nangam kenn du wax yi nga xamante ne duut baaraam ci ñu war a duut baaraam tax avancé wuñu du ñu jàll fenn ci suñu digganteeg suñu borom waaw lépp nekk ay salte yoo xam ne ay yàq temps ay yoo xamante ne nii boo ko génnewoon sa dund yàlla xam ne ne jàpp jublu ci lu lay alquran ak sunna ak lu lay jariñ billahi léegi nga gis changement ci sa dund waaw non seulement sa côté santé sa côté nelaw ak lépp day réglé ay doon nekk seetaan ay mbir yoo xam ne ci ngay nekk ba nelaw yu yëpp yées imaginer yàlla ray la instant boobu parce que allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha yaa ngi seetaan yu bon ba nelaw waaw bu la yàlla rayee noonu te yonent saa saam nee woon na yub'athul mar'u ala ma mata nit ki dañ koy dekkil ci kaw li mu deewe yow est-ce gërëm nga yàlla dekkil la nga toog di seetaan film boo xamante ni gars yi mooy yàlla kese la ñuy def nee nañ les feux de l'amour la quoi wala yu mel noonu lool yow gërëm nga ko gërëm nga ko kan moo ko gërëmal boppam est-ce que la doo di tey doo di wal iyaazu billah kon nag nañu def attention wal iyaazu billah kon allahumma inni a'udhu bika min sharri wa min sharri basari wa min sharri lisaani léegi ñetteel bi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sama mbonuk làmmeñ mooy lan ba duma wax di génn ci sa làmmeñ loo xamante ne gërëm loowu la waaw yiñ doon wax sànk mooy xam nga déglu jëw yooyu déglu nar déglu ay sirkiyaat léegi bii nag mooy yaw ci sa boppu yàlla nag ma musal man muy génn sama làmmeñ moom xeebaate rabesewaate tuutalaate ak tamit mbëllee waylun li kulli humazatin lumaza waaw ak mbëllee waaw ak ciibatu nit ñi waaw mbëllee leen waaw waaw li tuutal nit ñi ka rabasi nit ñi wal iyaazu billah kon yal na yàlla ma musal ci sama ayu làmmiñ waaw parce que bari la la la yoneen saa saa waxoon Seydina Muaaz gisoon nañ ko waaw bi mu koy jàngal njàngal yu am solo ba pare na ko nag maa ngi lay moytandikuloo sa lii muy làmmiñ wi mu naan ko waa yoneen saa salaam afannu xadu bi ma natakallamu bi mais dañuy jàppe li nga xam ne moom la ñuy wax mu ne ko sakilat ka ummuka ya Mu'aaz wa hal yukabbu an-naasu ala wujuuhihim aw ala manaaxirihim fi an-naari illaa ah, ala ala ma illaa ma hasabat ah, ah, alsinatuhum wala boog illaa li hasaa'idi alsinatuhum ne ko yow daal mooy yow xamoo woon loolu te dañuy gën nit ki li muy wax borom bi da ko ñuy àtte ëllëg ah yow Muaaz yàlla la sa yaay ñàkk rek loolu waxu ne waraab la tekkiwul yàlla na la sa yaay ñàkk léegi non mooy koo sopp ko koy wax ah. xanaa yëgoo ni nit ñi duñ leen naq ci biir safara ak seen xar kanam yi ñu koy dugg ta boobu du tànk yi la ñuy doxe mais xar kanam yi la ñuy la jiital ci suuf ñu leen di dugal safara wala boog li nga xamante ne seen bakkan yi seen catu bakkan yi lu dul ne la leen fa dugal lu ëpp mooy li nga xam ne mooy li seen làmmeñ yi daal di góob moo tax keroog bi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu duggee Seydina Siddiq radiyallahu anhuma fekk mu téye li nga xamante ni mooy lamme yi mu ne ko waaw yaa xalifata rasulillah yow xalifa yi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ah lu tax lii ngay def lii mu ne ko hada mu ne sama lammiñ wi awradaniyal mawaarid bépp alkande gu ma nar a dugg rek moom mii moo ma ciy dugg moo ma ciy dugal waaw te kooku mooy as-Siddiq ki gën a mooy ragal loolu waaw nekk fi di jëw di wax nit ñi di yàq der di namima di toxal ay wax yooyu yépp ay mbon la waaw jàpp na yow daal seenu juddoo baax juddoo ñeneen ñi du dara foo leen fekk ñu ngi naan man diw ñoom seen famille bi nàngam ak nàngam alors que yow seen famille nag yow seen famille yiis waxoo ko waaw foo ko fekk rek muy wax ci ñeneen ñi mel ni moom mooy modèle bi ñu war a suivre waaw waaw téléphone am yépp wax ci nit la jëw wal iyaazu billah waxoon naa la màggate yoor yoor yi soxlaatuñ di déplacé wu lii bàyyi ba yoroon ñu dem non léegi téléphone ngay yor toog fu la neex ak foo neex waaw nekk màggatum yoor yoor wala euh, jeegu yoor yoor wala li nga xamante ne mooy jeune yoor yoor waaw wax waxambaanew yoor yoor di tas dëkk bi nag ak lam nañam wo bon waaw wal iyaazu billah waaw kon borom bi yàlla nañ ma musal ci li nga xamante ne nii wa min eh, eh, sharri eh, ci mbonu li nga xam ne mooy lisaan yi mu ne wa min sharri qalbi maa ngi ñaar borom bi tabaraka wa taala nga musal ma tamit ci li nga xam ne mooy mbon gi tukkee sama xol mooy may am pas-pas yu yées ta bon liñ doon wax sànk ci hadiisu Seydina Qutba bi waaw ak tamit xeetu bàkkaar yu bon yi nga xamante ne mooy bàkkaaru xol yi iñaan nay waaw nekk koo xamante ne nii euh, euh, euh, da ngay ŋaañ nit ñi ŋaaññaakoon xeeb leen waaw waaw égoïste waaw di gis sa bopp de haut ba pare di gis nit ñi de bas jàpp ne tout le temps koo gis rek yaa ko gën wal iyaazu billah iñaane leen yooyu yëpp luy dog feebaru xol bokkaale moo ci gën a rëy yàlla nag ma musal ci li nga xam ne moo mën a tukkee sama xol ci lu bon waaw bon bañ ñu baax ñi bëgg caaxaankat yi waaw ak ñi nga xamante ne noonu yàlla yi bëgg leen à la place de awliyaullah wal iyaadu billah yooyu yëpp nal nag ma ci musal waaw mun a wamin sharri man yi maa ngi lay ñaan borom bi nga daal di may musal ci sama mbanum man yu gis nga jële mu ne imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i yooyu yëpp ñu ne loolu liñ ci jublu mooy pëyama waaw parce que pëy moom moo tax eh, fitna bu njëkk ci waa banu Israël moo doon zinaga waaw <laughs> mooy eh, li nga xam ne mooy parce bànneex la bu yàlla def ci doomu aadama yi bés boo ko day màmm nag comme wuy màmm la bànneex boobu boo ko laxaabul ak laxaabu sharia yow de toute façon da lay jëme foo xam ne alkande la waaw amul jeune nga rek voilà ki kii t'as le plaisir léegi nag koo ko koo gis rek man ko cee nekkal déedéet waaw yéen daal l'essentiel célébrons l'amour célébrer l'amour non c'est pas ça non oh, yu fi caaxaan yooyu xew ci monde bi léegi nga xam ne gars yi seen compétition yu mag yi ñu doon wax caaxaan yi yépp bu ñu koy def bokk na ci yi ñuy njëkk a lijjanti waaw waaw mooy lépp loo xam ne luy faciliter relation góor ak jigéen ci loo xam ne lu xaraam la ñu yombal ko waaw yooyu moom day bokk ci nga xamante ne nii moom foog ñu yombal ko sinon sinon euh, compétition bi wala suñu affaire bi du baax waaw waaw loolu nag nga xam ne daanaka ñoo jàpp ne loolu mooy li normal alors que mooy li anormal wa min sharri mu ne ko waxal yàlla mu musal la ci sa mbonuk maniyu mooy fépp foo ko def comme la kee waxoon <laughs> li alquran waxoon ah bi mu waxee wa man ibtagaa waraa dhalika fa ulaa'ika humul aadun waaw walladina hum li furujihim haafizun illa ala azwaajihim aw ala ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man ibtaxa wara dhalika fa ulaika humul aadun waaw mu ne ak ñi nga xamante ni mooy ñi nga xamante ni nit ñu sell ñëli ta baax ah mooy ne dañuy wattu seen fëy yi lu dul ñii kese ci am accès te ñoom kese lañuy ñuy loolu mooy seen soxna wala ñoo xam ne seen jaam lañ yoo xam ne borom bi moo leen may ñu mën a am ak ñoom loolu jaam yu jigéen ñu am waaw mu ne ñii moom kenn ku ci nekk ak sa sa jaam bu jigéen wala sa soxna wala sa jaam bu jigéen moom kenn du la ŋàññ waaw gisoo fi kenn ku ànd ak soxnaam dugg ci hôtel wala dugg seenum néeg wala dugg ci kër wéet ñoom kese gars yi naan ah ñaar ñii seen affaire wóoru la mooy kenn du ko wax <laughs> kenn du la ŋàññ mais boo fi ñëwee fii saay nekkum célibataire jekki jekki ñu ne nii saay ñu gis ko mo ànd ak ku sàggan yenn heure yi saa yi duggub néegam te xam nañ ne moom dafay dëgg gars yi ku la gis ci lëndëm gi ba xàmmee la dina ñaaw jor ci yow <laughs> ah gis saa <laughs> ah, ah, ay ay mi ay feeram ay feeram defe naa leer de <laughs> waaw ah dees na la ngaaññe parce que ah, xam nga lu tax fa innahum ghayru malumin waaw mu ne nag fa manaj talaa képp ku ku sàkku bànneexu sëy ci lu wuteeg lii sa soxna wala say jàmm fa ulaayika ñooñ ay aadun ñooñ ñi dépassé les bornes yi yàlla ne yem leen fii déglu yàlla yi yoo ko dépassé ci wàllu sëy waaw waaw te mooy mooy mooy perversité géeg ah daara gi xew léegi rek nga xam ne ku nekk daal jàpp nañ ne voilà buñ bëggante voilà euh, c'est leur kii ah après ñu nekkal ko ci ñi nekk concubin nga gis leen foog ne ñii nii ay ay ay ay couple lañ euh, bu bu bu dagan nekkatu couple xaram kese na ah non non non c'est couple de xaram non amul dara lu ci dagat non ba pare gaa yi di ko kii nga gis ñi gën a ñàkk bopp moom ñoom dañuy dem ba am ay doom nekk noonu concubin am ay ay trois doom wala deux doom après nag ba am dix ans de nekk de concubinage googu après nag ñu ne nag dañuy marier pendant leur mariage nag lors de leur mariage voilà leurs fils ont assisté à leur mariage c'était le plus beau jour de leur leur plus beau jour wala yàlla mooy doo doomam yi mu amoon ak waa yi mu am ak waa ji depuis dix ans léegi ñu ngi door a marié te ba ñuy marié doom ji moom euh, daa jël daa dañ ko placé le jour euh, mu jóge université ba wala boog feneen wala boog collège ba wala boog li école ba ngir mu fekke mariage bu baayam ak ndeyam ñoom ñu ngi door a takkante wala iyaazu billaah léegi loolu ñu bàcc na lii dara nawu ci voilà ça montre la modernité voilà ça change voilà euh, le mariage le mariage traditionnel oh non non oh, oh là là oh là là ça c'est plus comme ça ah non non on se ah dañuy xamante ba kii ba am jaboot door a marié wu ñoom jël liñ naan teg la charrue avant les bœufs waaw ah, mooy yow au ay bi ngay takk fas wi nga jël fas wi Euh, euh, euh, ak armée de yooyu nga def ko fi diggante boobu ñaari weñ yooyu ñuy dugal fas wi yow nga jël fas wi takk ko ca gannaaw loolu nag nga bàyyi ko ne li ca kanam léegi est que fas wi charrette bi dina dem walla iyaadu billaah moo tax it xoola société yi ni mel léegi waaw léegi nga gis ay France moom ñuy célébrer naan waaw année ban année la ñu waxoon doom hors mariage yi ñoo ëpp sax doom yi juddoo mariage léegi nag ñuy waxee ne c'est ça qui montre que la France avance la <laughs> wala yalla <laughs> non mais fekk yenn yi yàlla bu defal woon nga dund ko wala nga dégg ko nii da ngay foog ne loolu en sa xel du dem ba ñëw ci waaye nag muy mbir la yoo xam ne yii ma fi wax nii yëpp kanta euh, mariage boobu gaa yi di bàyyi ba am ay doom marié loolu moom dama koo dégg ci rajo bi waaw yaa cinq ans wala yu mel noonu waaw <laughs> euh, waa ji nga xam ne euh, journaliste la mu naan ko ci émission mu naan ko waa yow sax waxoon nga ma ne da ngay kii quoi da ngeen doon ma da nga war a marié w temps yii doxoon nga ma dégg nga doon leen nu dee doon leen nouvelle mu ne ko oui ça s'est bien passé c'était ah y avait tous les y avait kii euh, euh c'était le plus jour le plus beau jour le euh, de nos jours. mes <laughs> félicitations eh bien je je vous je vous félicite voilà bon ménage voilà. <laughs> <laughs> wal iyaadu billah <laughs> ah ah déet nga ne <laughs> ah ton bi waaw seetal ban journaliste yi waxe naon wa ah je comme je les imite je imite bien ah kon baax na seetal kon bon ménage noonu la ko waxe léegi seetal kan dan journaliste doon waxe noonu boo mooy li nga kajj kan na wal iyaadu billah kon wa min sharri mani waaw te loolu nga man cee muslu mooy lépp loo xam ne wasaa'il luy jëme ci njaaloo da nga koy moytu mooy gët la Ahmad Shawqi waxoon rahimahullah nadratun fa ibtisaamatun fa kalaamun fa salaamun fa maw'idun fa liqaa'u <laughs> waaw ne mbir yëpp fenn lay commencer waaw bakkaaru njaaroo yi nazratun ci gis la tàmbale fabtisaamatun musi x i yambar mi repéré na madame zeddi yambar meneen repéré nañu waaw fabtisaamatun waaw bu madame zedd amoon fulla madame musi x du ko xool di muñ waaye moom buñ ko xoolee la koy wan ci xar kanamam looy cause moi biscuit moi aywa sil voilà wal iyaazu billah waxoon nañ ko fi ba ma la yow saa yi da ngaa xam na ne waaye yow saa foo yaakaar ne laay dund <laughs> pour man lil lil bu kenn xamul <laughs> en dehors du monde bi dogalut lool borom bi <laughs> mu dogal. téeméer nit ñi ay dund laa wax waaw. waaw bul yaakaar ne fii mu ne xaw ma dara la xew bañ a xam waaye xanaa bokkuma ci nit ñi fexeel ba génne ma ci rek. waaw cousemement lay wax waliyasu billah wabtisamatun fa salaamun après ñu nuyoo waxoon naa ne nag Shawqi temps yooyu rahimahullah Ahmad Shawqi ash-sha'ir al-kabir temps yooyu jamonoom xawoon na baax waaw waaye yow salaamun fan wax naa la fii en tout cas du salaam yi ñu xam assalaamu alaykum ah non non non non loolu boo koy wax ne waaye ñaata gii mooy wax benn xel gii fu mu jóge xaaral man ma ba ko fi seet keneen waaw déedéet <laughs> waaw. yaa sumaay façon wax yooyu rek waaw yaa wolof yaa maan mooy façon caaxaan yooyu rek waaw bul wax dara yi daa jëfa te yaa yaa voilà mooy façon yooyu rek ñu ne loolu mooy nuyoo waaw ak ak teg yi nga xam ne ñoo xew te yëguma leen te xaw ma leen parce que amaana sama disque daa périmé waaye daal foo ñëpp xam nañ ne gars yi waxuñu fi ay wala bu mu soog voilà boobu moom mën nañ koo wax moom waaw ak walla bu dee ca làng bañ xam good morning ak ay good afternoon ak ngir mën wane ne ñoom dañoo jàpp dañoo nekk ci ci ci ci ci a ci see xaw ma voilà ci see boobu <laughs> waaw wal iyaadu billah ah kon loolu fabtisaamatun fasaa wa kalaamun ñu waxtaan waaw waaye fooy yëngu ci secteur beeg waaye yow waaye ah du ma la gis ci kii nangam nangam boo kii nangam waxtaan waaw après ñu joxante rendez-vous nag après nag daje fa ñuy daje mbon am mooy wasaa'il yi sa bët da nga koy sàmm moo tax alxuraan digal yone yone saa sa waxal way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi nag ñuy sadd seenum xef waaye bu dee yow sa temps yëpp yaa ngi ko jim ci télé yeeg yoo xam ne yooyu la ñuy wane liñ doon wax sànq feu de l'amour mais yow ngir nga sadd sab xef yomb ak tamit ngir loolu mooy yii nii du du la yomb voilà kon moo tax euh, euh, wal iyaadu billah kon mooy charri man yii lool la lépp lu la cee jëme waaw il faut nga fexe koo xamante ne nii mooy da ñaan yàlla musal la ci waaw ñaan nag daa am fiq mooy ñaan gi ci boppam moo lay wax ne gis nga lii ngay ñaan it fexeel di taxaw ci luy tax ñaan gi ah borom bi nga xam ne mooy def ñaan ko mu dimbali la ci nga def loo xam ne mooy tax ñaan di nekk dëgg ci yow waaw mais di ñaan loo xamante ne saa bu xëyee def lu contraire te yaa ko tey wal iyaazu billah doo def benn effort waaye man ne da ngay fontuwa yow waaw wal iyaazu billah kon gi ni mu matalee waaw gis nga ah, ah, loolu kon loolu daal muy loo xam ne lu am am solo la ah yal nañu ko borom bi daal di Euh, euh, daal dégguloo te bokk ci ñaan yi nga xam ne nañ ko jàpp di ko wax insha allahu taala al imaamu